faat kenn ñu xare kenn lu dul ku su ko leen song ñi nga xam ne moom dane woon kàntaa ñu moom bu ngeen leen fekkoon ñu daldi lëmasoo ci làmbaayu kaaba gi sax mbalaanu kaaba gi na ngeen leen faat ñooñu lañ nekkoon di gis ci jataay yi weesu gisoon nañu jëkkoon nañu gis Abdallah ibn Sa'd ibn Abi Sarh radiyallahu anhu moom mujjuñ ko faat ndax mujj na tuub waaye gisoon nañu Abdul Uzza wala Abdullah ibn Xatal moom qutila comme niñ ko gisoon ci riwaayu imaam al Buxaari bi rax xadiisu imaam al Buxaari bi raxmatullahi alayhi bu seydina anas bin malik radiyallahu taala anhu wa arda gisoon nañ ne ku mel ni imaam ibn isxaaq raxmatullahi aleyhi neewoon na ki nga xam ne mooy seydina abu barza al aslami ak sa'id ibn hurayth al maxzumi ñoom ñoo bokk daal di koy faat moom moomu di bin xatal aleyhi laanatullah ku nekk ci ñooñu gisoon nañ lu tax yonent bi aleyhi salaatu wassalaam digle woon nañu nañ leen faat waaye gisoon nañu ñaari jaamam yi amoon muy chanteuse am yoo yële di ay qayn alqaynataan muy fartana ak qarina gisoon nañu tamit yeneeni jigéen ummu saad ak ummu arnab ak arnab boobu arnab mawlaatu ibn xata ummu saad ak arnab arnab mawlaatu ibn xatal gisoon nañ ne imaam al alxaafiz ibn Hajar rahmatullah alayhi moom dana woon foog naa ne ñii daal dafa mel ni dañoo même jigéen ñi lañ rek Umm Saad ak Arnab ak Fartana ak Qarina ñaari nit képp lañ duñu ñeent waaye gisoon nañu beneen jigéen boo xam ne it ñii moom li taxoon mooy way yañ doon way di di di ci seeni chanson di ci ŋàññ alayhi salaatu wassalaam te ibn xatal doon leen nekkoon ki leen doon jox way yi ah gisoon nañ ne du ñoom ñaar ñépp sax lañ faatoon kenn ki lañ faat keneen ki daldi woon tuub keneen ki mooy saara walla umm saara mawlaati bani abdil mawlaati bani moom moom waxoon nañ ne am nañu ne seydna al abbas ci boppam moo ko libeere woon jaamam la woon comme niñ ko gisa woon ci riwaaya imaam al bayhaqi fi dalaa'il raxmatullah alayhi mu ne moom dafa ñëwoon medina doon sàkku ci ndimbal ci alayhi salaatu wassalaam yonent bi aleyhi salaatu wasalaam daal di koy dimbali ne ko waayow sa la nga doon def ndax ab waykat la woon loolu ana la nga doon def biir màkk mu ne loolu doxatul ndax waa màkk ginnaaw Badar ba léegi Makka neexatul talatuñ yu bari ci loolu loolu nag tekkiwul ne kon chante chanson dafa dagan ah non yi non non non non moom ab yéeféer la bu jógee nële dafa ñëw ne dafa ñàkk te am na lu doon def laa laa zanba ba'dal kufri moom dafa nekk koo xam ne li mu nekke moom moo plafonné tous les bàkkaar muy ak kéeféer yéeféer la bu ñëw ne dañ nañ ko dimbali yonent maanaam saabsaab ko yow lan moo tax nga bëgg dimbali la te am nga loo doon def lañ la xamee woon biir Makka mooy di way gaa yi di ko joxe xaalis ak yooyu mu ne ko mais la lool nag lool jariñu la dara mu ne waa Makka talatuñ loolu mu ngi mel ni waa joo xam ne ab chrétien bu ñëw ci ci ci ab ci ci ab ab ab cheikh. boroom xam-xam ak jullit naan ko damaa bëgg nga dimbali ma ci dama dama am ay soxla mu xam ne waa ji ba euh, euh, kii kii la yor tudd waa ji c'est un grand livreur de bière waaw moom bière sàngama dégg nga ma sëng muy un grand livreur de bière de sàngara de boisson alcoolisée mu nekk koo xam ne ku ci siiw la mu ñëw ci benn jour ñëw ci boroom xam-xam jullit naan ko waaye damaa bëggoon nga dimbali ma ci wàllu alal le ko que mu ne ko ah <laughs> yow <laughs> mais sa entreprise bi moom anamo loolu tekkiwul le fait que mu koy laaj que ne loolu day tekki nekkoon kon bi dafa dagan ah non comme comme yéeféer loolu garaawul ci moom même bu dee ne garaaw na ci ci ci mooy euh, euh, en tant que yéeféer looloo tax doo fekk yéeféer buy buy naan sàngara ñu ne sawaay nañ ko jàpp dóor koy yar même xanaa bu nekk koo xam da koy def en public mais yéeféer bu amee sàngara biir këram di ko naan même bu ab jullit ñëwee gis ko mais kenn du ñëw naan ko aywa yarul islam lañ lay dóor ah non loolu mooy tekkiwul ne dañuy këne yonent mi alayhi salaam le fait que mu ne ko waaye sa way yaga def nag jariñu la dara këne ay kon jël leen musique dafa dagan non yonent mi alayhi salaam nee na jamono dina ñëw xadiis mu saxiix imaamul Buxaari raxmatullaahi yi ay nit ñoo xam ne yastaxilluunal dañuy jéem a daganal li nga xam ne mooy soit ak al chanson ak alxamra sàngara bi nga dem sax ba nit ñi daan la nga gis ñoo xam ne nee nañ la parce que sàngara dafa am ay vertu yoo xamante ni nii wala sàngara bi bokkul ak boobale yooyu yépp yonent mi alayhi salaatu salaam xamaloon nañu ne dina am ay nit ñu ñeme yàlla yoo xam ne dañuy ñëw di jéem a daganal yoo yële waaw lu ñuy jéem a daganal nag mu boole ci musique loolu mooy wane ne kon dafa daganul woon ndax bu daganoon foofu foofu euh, dalilul iqtiraan bi dafa dëgër dafa dëgër yastaxilluuna al xam al al xillaw al al al kii alxariira wal xamra ak al maazif yu mel noonu ñoom ñépp yooyu dafa dëgër ñun ñoo xam ne yi ñëw di jéem a daganal loolu walla iyaadu billaah waaw ñooñu nag cas général ay oustaz la ñuy doon en tout cas moom la leen nit ñi woowe moom la leen nit ñi di woowe ñoom ñu foog ne loolu lañ alors que lay suubi shay duñu dara ñoon ñooy ulama suu yi bu dee sax am nañ lenn ci xam-xam ndax xam-xam moom mooy li nga xam ne day jariñ doomu aadama waaw mooy loo xam ne day jariñ nit ki waaw loo xamante ne moom dalay sànk ah xam-xam bu yées la kon mu ne leen nag kon mu ne leen chanteuse yooyu mais yow mu kii ummu saara wala saara ne ko waa la nga doon def nag mu ne ko xooray si talatuñ loolu mais mu daal di koy defal génn géléem defal ko ci ay lekk dimbali ko muy dem Seydina Xaatib daal di koy jox leetre ba mu daal di dem ibn xatal di ko joxaat di ko jox ay ay vers ay bayt yu mu def da ngàññ yonent bi alayhi salaatu salaam moom it mu koy way ba yonent bi alayhi salaatu salaam nag keroog nag bokk na ci ñim ne woon kon moom bu ngeen fu ngeen ko trouvé na ngeen ko faat moom ummu saara wala saara euh, foofu la jéemoon insha allah moom nag mujjoon na tuub dund na ba e, e, jamonoy Seydina Umar ibn al-Khattab benn gëléem moo ko faat après mooy mu doon na tuub moom saara moom mële comme li imaam Ibn Ishaq wax ne moom sax e, dafa tuub après nag ci la ko benn kii Euh, nu mu tudd benn waay bu yoroon ab gàtt gàtt bi moo ko wéq après ci la jaar faatu ci jamono yi Seyyidina Umar ibn al radiyallahu ta'ala an euh, benn fas la voilà radiallahu taala anhu foole suufu Makka léegi nag ñu waroon a continuer kon gis nañ Abdallah ibn Saad ibn Abi Sarh gis Abdul Uzza ibn Xutal ibn Xatal bokk wala Abdallah ibn Xatal gis kan ñaari chanteuse yi fartana wala qarina wala umm saad wala arnab mawlaati ibn xatal ak ki nga xam ne mooy ummu saara wala saara mawlaatu banil muttalib léegi nag ñu waroon a continuer ñu waroon a continuer fi nga xamante nii moom lañu yemoon kon ñaata ngoog cinq la cinq la xaaral reprendre at ibn abi sarh ibn xatal ñaari waykatam yi ak kan saara kon waaw cinq ngoog léegi nag ñu war a continuer keneen koo xam ne moom lañu war a gis tey ca aleyhi salaatu wassalaam te limoon nañ ko ca début ba waxoon ñu daal di koy faat mooy ki nga xam ne mooy Habbaar ibn al-Aswad Habbaaru ibn al Habbaar ibn aswad turam moo doon Habbaar ibn al aswad ibn al muttalib ibn asad ibn abd al uzza ibn qusay al qurashi al asadi ci waa banu asad la bokkoon ci waa quraysh surtout qusay yi mu habbaaru habbaaru ibn di doomi ku ñuy waa al aswad al aswad di doomi al muttalib al muttalib di doomi asad asad di asad boobu di doomi abdul uzza abdul uzza doom la ci qusay maamu yonent bi aleyhi salaatu salaam abdul uzza ibnu qusay al qurashi moom habbaar bokkoon ci waa quraysh al asadi kojo waa banu asad al qurashi al qurashiyun ah moom mii nag Habbaar ibn al-Aswad ku yàgg gis nga Quraysh la dëkkoon ci waa Quraysh la bokk waaw ci waa Banu Asad ibn Abdul Uzza ibn Qusay ibn Kilaab e, dafa newoon koo xam ne ci noonu lislaam yi la bokkoon bi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi di woote Makka bokkoon na ci ñi gënoon a féroce ci jullit ñi ñi gënoon a bañ l'islam euh, moom nettali na sax boo fàttale ko euh, amma abu lahabin tabban ajabalida tabban euh, kii nu mu tuddati non non foofu du foofu Euh, voilà utbatun utaybatun kaana qarixtawaya voilà foofu laa soxla woon utba ak utayba ibna abi lahabin ñaari doomi abu lahab yooyule boo fàttale ko te ñoom ñu dencoon ñaari doomi yonent bi alayhi salaatu wassalaam ruqayya sayyidatu ruqayya sayyidatu ummu kalsum ba seen baay nee waa Quraysh ba ñu embargo jullit ñi mere leen avant sa embargo bi doon avant embargo bi fekk boobu tabbat yadaa dafa wàcc di ŋàññi alxuraan di di dal seen baay di Abu Lahab mi nga xam ne moo waxoon yonent bi alayhi salaatu salaam tabban laka saa'iral yawm baleen yonent bi alayhi salaatu woowee di njëkk euh, di di woowaa Quraysh ci lislaam Abu Lahab moo jëkk a tontu ba mu leen woowee yéen waa banu Fihr yéen waa banu sàngam banu Hashim banu Umayya ñépp woo gaa yépp ñu ñëw mu ne leen ndax bu ma leen waxoon ne am na montagne kii ay fas ay gawar armée boo xam ne ñu ngi ci ginnaaw montagne bii di ñëw ngir songu ñu ndax di ngeen ma gëm ñu ne waaw masuñoo xame ci yow lu dëgg mu ne leen nag man nag ndaw yàlla laa sallallahu alayhi wa sallam abu lahab moo jëkkoon a tontu ba fàttali ko ne tabban laka sa'iral yawm ali hada jamaatana tos kare ñeel na la wal iyaadu billah li des ci journée bi yépp li des ci dund gi waaw yàqal nañu suñu journée comme ça woo ñu ñu foog ne lu na nga ñuy doye nga naan ñu ay yàlla la yónni noonu lu mën a nekkee lii wa tax nga ñuy dajale waaye waaye mauvaise journée waaye yàlla na nga ko am li des ci journée bi ci jour bi léegi nag ba tabbat ya daa wàcce nag Abu Lahab dafa mer Ummu Jamil mer mu jamil moo doon soxnaam moo doon jabar gi nekkoon yaayu ñoom Utba ak Utayba Abu Lahab nag dafa amoon ñaari doom yu ñu doon Utba ak ba ñaari doomi góor yoo xam ne ñoom ñoo dencoon loolu gisoon nañu eh, ñaari doomu yonent bi alayhi salaam ku nekk denc ci kenn Ruqayya sayyidatu Ruqayya ak sayyidatu Umm Kalthum radiyallahu anha léegi nag eh, kenn ci ñoom ñaar muy Utba Utba ibn Abi Lahab xam nga ñoom ñaar ku ci nekk euh, ba pare ñoom ñu fase ci saa seen bàyyi ne leen woon ngeen fase seen ku nekk na fase ñu fase seen euh, sa doomu yonent mi aleyhi salaatu salaam léegi nag ñu continuer ñoom famille boobu di ko di ko mettital ba yonent mi aleyhi salaatu salaam ñaanal ñaanoon yàlla ba ne woon allahumma sallit alayhi kalban min kilaabik ne buur yàlla yàlla na nga ërtal ci kawam moom waa ji waaw mot ba mii yàlla na nga ko ërtal ci kawam kalban benn xaj min kilaabika ci sa xaj yi bu ñu nee xaj nag kalb moo tax kalb ci ci ci arab du li ñu xam ne le chien kese non kalb ci arab ginnaa yaatu lool waaw day tekki panthère day tekki gaynde mooy animal féroce voilà bi yiy lekkaate yooyu yëpp dañ koy tudde kalb panthère segg gaynde xaj yooyu yëpp dañ leen di woowe li nga xamante ne nii mooy mooy kalb moom yooyu yëpp dañ leen di woowee seggan gaynde gaynde waa ji ñu naan gaynde ak waa ji nga xamante ne nii moom lañu naan segg ak waa ji ñu naan panthère ñu ñépp dañ leen di woowe kalb waaw kalbun kali kalib waaw yi karaate suñu yonent bi aleyhi salaatu allahumma buur yàlla maa ngi lay ñaan nga xërtal ci kaw gaa yi ci ci Utba Utba Utba Utba waaw sallit alayhi kalban min kilaabi benn ci sa xaj yi laa bëgg nga sànq nga ërtal ma ci kaw Habbaar mii Ibnul Aswad nee na man bokkoon naa ci voyage boo bële temps yi yonente mi mu ngi Quraysh Abu Lahab nga fa woon Habbaar nee na man gis nga gis nga man fekke woon naa affaire boobu ah bi ñu voyagé yonente mi alei satu salaam ko ñaanal daf ko ñaan yàlla ndax ba vraiment yu bon yi mu ko doon teg Habbaar nee na man inni aral asada yashummu niyaama waaxidan waaxida xatta intaha ila utba fa axada ndax bi yonent mi alei saatu salaam ñaane loolu ñaan ko yàlla xam nga Quraysh ñoom dañ doon dem Sham di defi commerce Utba nag génn ci benn benn ci yooyu ci ci ci voyage yooyu waaye comme que ñoom Quraysh Quraysh moo tax xam waxoon nañ ko loolu bañ ci bañ ko bañ ko doon tudd souligné woon nañ loolu que ne Quraysh boo gisee li ñu weddee yonent mi alayhi salaatu salaam yépp ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp ñu gën a xam ne lu mu wax dëgg la moo tax suñu boroom ne gis nga gaa yi weddiwuñ la de innahum la yukadhibunak walakinnal nan la waxati walakinnal zaalimiina wala wala mushrikiina tax ma fàtte affaire bi aaya boobu innahum laa yukadhibuunak ñoom dëgg-dëgg du yow ci sa bopp yow seydina muhammad sallallahu alayhi wa du yow lañu weddi de ndax ñoom ci seen bopp ñoom ci seen bopp euh, euh, ba nga leen di woo ba nga leen waxee ne bu ma wax est bu ab ab kii jóge fii armée mu ngi takku ngir dal ci waa Quraysh ndax di ngeen ma gëm ñoo ne waaw te avant loolu masuñu la dëgg rek lañ la xamee moo tax ñoom wedduñu walakin al-zalimuuna wala oh, walakin al-zalimuuna fàtte naa kii bi. waaye daal lim ci jublu mooy ka waaye yéeféer yii nii tooñkat yu mag yi di waa Quraysh bi aayatillahi yajhadu aaya yàlla lañuy jalgati moom lañuy weddi. ñoom moom seen problème c'est que seen borom la mais yow xam nañ ni ndax nit boo logiquer il faut boo logiquer tuuti koo xam ne maso la wax mooy la la la la Hiraq la waxoon bam laa jaaboo Sufyaan ne leen ndax moom day war Abu Sufyaan ne bon foofu rek laa ko mënoon a jaarale ñun de instant bi am na ñoom boobu trêve xaw ma nag lu mu ci def mu ne ko ma ne waxuma loolu ndax day wor mu ne ko ah masula wor nag waaw ak tamit est-ce que lii muy woote mooy masoon na leen da leen doon wax lu amul déedéet dëgg rek lay wax mu ne waa man nag gisuma man Qaysar man Hiraql affaire nit ñi mu ciy wax dëgg rek ñëw di waxal yàlla nag loo xam ne du dëgg mooy logique moo tax gaa yi ñoo gënoon a xam ne yonent bi alayhi salaatu salaam ñuy wax dëgg la léegi nag Habbar ne léegi nag gaa bañ àndee Utba ñu génn nag ci convoi boobu caravane bi di dem Sham Utba ibn Abi Lahab alayhima min allahi ma yastaxiqaan ànd ci comme que déggoon nañu nag ñaanu yonent bi alayhi salaatu salaam gaa yi xamoon gaa yi dañ doon jël seeni précaution bu guddi jotee wala ñu war a tëdd na Utba la ñuy teg ci digg bi ñoom ñu wër ko tëdd ci wetam wër ko pour bu ko dara dikkal waaye Habbaar nee na daal benn guddi daal gis nga la benn gaynde ñëw waaw mu ne man moom gis naa ko man Habbaar inni aral asada ya summut niyaama waaxidan waaxidan ñun fi ñu tëdd yaay danoo voyager tëdd ban nelaw yu foor yooyu nee na maa gis gaynde gi mais <laughs> doo tëb boo gisee gaynde di tëb yow lay njëkk a fàdd mais gaynde gi moom gaynde gi moom dañ ko dañ koo indiqué boroomam a ko yónni soxlawul keneen ku dul Utba ibn Abi Lahab alayhima laanatullah léegi mu ne man gis naa man Habbaar inni aral asada gis naa gaynde gi keroog yashummu niyaama ñu ñu sama gaa yi ñi nelaw ñun ñun waa caravane bi muy fóon ñiy nelaw di ñëw di fóon di fóon di fóon kenn par kenn di leen fa teggi kenn par kenn xattantahaa ba ne muy accès ilaa Utba ci Utba fa axadahu ba accès ci Utba mu fóon mu yo mu ne ko ciix ngank ko Utba yóbbu dal di koy reere waaw moom xabaar mii nee na man fekke woon naa loolu man kay gaynde ga rey ot ba gis naa ko mais <laughs> est-ce que loolu tax na jariñ na Abbar dara tous jariñu ko woon en tout cas ci jamono jooju jariñu ko woon lenn lenn lenn ndax teewul comme l'imam al-Hafiz ibn Hajar wax mu ne fa kaana wa amma Abbar moom fa kaana shadid al-adha mais Habbar malgré ça mais ku taroon noonoo la ci jullit ñi mooy <laughs> lii rek waroon na ñoom xaw ma ñande mais ñi newoon ca caravane ba ñoom moom waroon nañoo nañu ca saase ñu ne ashhadu an laa ilaha illa wa ashhadu an wa nashhadu an laa ilaha illa allah wa nashhadu anna muhammadan loolu waroon nañ ko def ne ñu ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg ku dul borom bi subhaanahu wa te ñu ngi seede ne yonent bi alayhi salaatu wasalaam ndaw yàlla la loolu mënoon nañ ko wax ca saase ñoom ñi gis weddi gis bokk ci waaye moom al kufru huwa al kufru allah kufru mooy kufru malgré ça Habbaar dafa bokkoon ñi ginoon a tar noonu ci jullit ñi mu ne wa arada li Zaynaba bint rasuli li Zaynaba binti rasulillah sallallahu alayhi wa sallam lamma haajarat fa naxasa ba'iraha fa asqatat walam yazal dhalika almaradu biha hatta maatat mu ne xabaar moom gis nga pour ma détailler la <laughs> euh, euh, euh, lim doon def mooy kii yi ñu la wax ne da doon bari woon lu mu doon lor julli ni keroog bi yonent bi alayhi salaatu xam nga kii Seydina euh, Ibn Rabia euh, sox euh, boroom këru kii Sayyidatu Zaynab al-Aas voilà bint moo tax doom Abul Aas Abul Abul Aas Abul Aas radiyallahu anhu ndax mu joona tuub ba ko jullit ñi ne ciix jàpp ko ci benn caravane mu àndoon ak bu Quraysh jiite woon ko jullit ñi daal di koy jàpp indi ko ci yonent bi alayhi salaatu wa salaam yonent bi alayhi salaatu salaam nag ne ko eh, Abul As man li ma mu wax ñaan pour ñu ñu ñu kiiw ko jekk quoi mu ne Abul Aas nag yow en plus ñu delloowaale ko kiiwam yi mu ne woon Abul Aas boo demee boo demee ah nag ma delloo sama doom waaw non dañ ko prisonnier la woon de dañ ko jàppoon ci guerre yonent mi aleyhi salaatu salaam Abul Aas yow boo delloo nag ma indil sama doom muy sayyidatu Zaynab Abul As dem waajal sayyidatu Zaynab boole ko benn mbokkam ngir mu yóbbu ko léegi nag bi mu koy yóbbu sayyidatu Zaynab bi mu koy yóbbu di ko jële Makka di ko indi Medina ndax lool moom la si ñëwoon ak yonent mi alayhi salaatu salaam mën nañ la libérer mais à condition que boo demee sama doom nag ma ko indi Abul As d'accord mais ñoom nag buñ la waxoo xasoo na wax waaw c'est rare ñu daal di trahir seen kàddu mu dem jël soxnaam waajal ko am ku mu ko booleel ngir mu yóbbul ko baayam yonent mi alayhi salaatu léegi bi mu agsee bi muy dem ci yoon bi Habbaar nag da koo kar da leen kar quoi dafa kar Sayyidatu Zaynab après <laughs> ak bàyyi ba waruwaay wi ñu ko tegoon géléem gi la jékki rek jam ko benn kii euh, naxasa min xaas min xaas benn affaire la boo xam ne mooy mooy li ñuy dóore aw fas nga xam da koy tiital mu gën a gaaw waaw dafa jekk rek am lu mu ko jam féet ginnaaw làqatu rek ba mu romb mu jam ko rek fas wi ne kii gëléem gën a bëreet Sayyidatu Zaynab wadd daanu léegi nag ba mu daanoo fekk dafa ëmboon dafa ëmboon moom sayyidatu Zaynab bint rasulillah alayhima afdalu salaatu wassalaam mu def fo fo fausse couche voilà liñ naan fausse couche mooy fa asqata mu daal di def fausse couche mooy doom jane woon ci biir ba daal di yàqu affaire bi yàqu nag mu ne sayyidatu Zaynab loolu daanoom boobu dañul di ko jàpp di ko jàpp di ko jàpp di am ay séquelles ci moom wéru ci en fait yam ci jële wéru ci totalement ba ni nga xam ne ci la génne àddina walam yazal dhalika al maradu biha hatta maatat ba ci ni muy génn àddina léegi mooy gis nga double crime yi mu def kii mooy doom ji non seulement ki janin bi mu tax ba mu ba mu ba mu ba mu faatu ba mu def fos couche ñuy waxate ci njëfam mu am séquelle ba doomu yonent mi alayhi salaatu salaam génn àddina yi waaw mu rey mu ko double double double rey la def léegi nag looloo tax yonent mi alayhi salaatu salaam keroog Makka bim ne bu kenn yéen sama soldat yi sama arme bi sur Seydina Khalid le grand général loolu moom foog naa dootuñ laajati luy justifier que ne Seydina Khalid mooy le grand général de tous les temps <laughs> le le le plus grand général de tous les temps yeneen ma lay saat saam ne ko jaaral kada ci suufu Makka waaye Seydina Zubay jaaral ci kaw kadaa jiituma fa ndax fa jaar si man waaye Seydina Abu Ubayda yoral ñiy dox ak ñi nga xam ne seeni armement bariwul waaye nag bu leen xeex ak kenn lu dul ku leen songu nar dal seen kaw waaw ku nar dal seen kaw daal man ngeen a dal ci kawam waaye nag bu leen ko songu de bu leen njëkke songu ñu ne kon alhamdulilah kon baax na léegi mu ne leen nag suuf ñii moom ku leen leen fekk même ci suufu ñu laqatu ci suufu yére kaaba gi na leen rey bokk na ci ñooñu mu limoon keroog habbaar habbaaru ibnul aswad mii te xam nañ léegi kon lan moo tax yonent mi aleyhi salaatu salaam waxoon ne nañu ko faat moom habbaar waaw léegi foog naa dootuñ laaj ana lan moo tax Habbaar mii yonent bi aleyhi salaatu salaam daal di wax këne euh, ñoom moom moom na bokk ci ñi nga xam ne fu ñu ko fekk même muy muy muy muy muy muy laqatu ci suufu kiiwu kaaba gi sax ci mbalaanu kaaba gi na ngeen ko faat voilà kon mu ngi noonu kooku mooy Habbaar looloo taxoon kon yonent bi aleyhi salaatu wassalaam daldi wax ñu daldi leen faat kon loolu leer na leen euh, léegi <laughs> keroog ak fatxu Makka waa léegi moom est-ce que gaa yi fàtt nañu ko est-ce que faat nañu ko moom nag euh, gis ni waxuma la avant fatxu rek mais à yonent bi aleyhi salaatu salaam même bi jàggoon na bëgg gaa yi éliminer ko ndax imaam Ibn Ishaq rahmatullah alayhi day nettali muy jële ci Yazid ibn Abi Habib an Bukayr ibn al-Ashaj an Sulaymaan ibn Yasaar an abi isxaaq ad-dawsi raxmatullahi ala al-jamii an abi hurayra mu jële ci seydna abu hurayra radiyallahu taala an mu ne moom seydna abu hurayra e, xadiis bi nag ñi ko soloo bari nag du imaam ibnu isxaaq rek e, imaam al buxaari yi tudd na ko ci taarixam voilà ci taarixam ak noonu imaamu abu daawud ak imaamu tirmidi rahmatullahi alayhi ak imaam an-Nasaa'i même bu dee ne ci foofu tudduñu fa Habbaar ci boppam ak ki mu àndaloon waaw eh. waaye imaam an-Nasaa'i moom eh, tudd na mbir mi waaw léegi eh, Euh, euh, kii Abul As Abul As c'est que après lañ ko après lañ ko karaat xam nga moom bañ ko jëkkee jàpp te guerre moom da ba ba ko yeneen tamit saaf saaf ne boo demee nag ma delloo sama doom moom tuubul daf ko delloo toog Makka léegi waa Makka yónnu ko ci benn convoi nag bu mu jiite mu dem jullit ñi am benn sariya bu yeneen male saaf saaf yónnoon loolu gisoon nañu gaa yi kar ko nag jàpp ko indi ko mu rëcc daal di daw dem ci. soxnaam Zeynab waaw léegi nag fajar jot rek sayyidatu Zeynab bàyyi ba ñu jullee pare mu daldi di ci mbooloo mi ne man ajartu abalance yeneen time alay saab ne mag yéena koy déggandoo maa ngi door a yëg ne Abul mu ngi fi woon mu ko ne moom ci moom la làqatu ji woon léegi nag mu ñaan yekk jullit ñi ko jàppoon ñi ja jëloon màng mi eh, caravane bi ngir bu buñ ko ko mënee delloo léegi ñu delloo ko Abul As daal di delloo waa Makka delloo leen ku nekk la nga am ci marchandise mi après mu ne leen nag bu ngeen gisee ma ñëw ba fii door door de ba door leen tuub dama bañoon a tuub foofu fële ngeen ne damay téye seen alal mais na comme que delloo naa leen kitoo naa ak yéen seen alal delloo naa leen ko léegi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu muhammadar rasulullah sallallahu alayhi wa sallam après mu daal di tuub ñëw yonent bi alayhi salaam delloo ko soxnaam muy sayyidatu Zaynab bint rasulillah bint Khadija radiyallahu ta'ala anil jami' léegi eh, Habbaar Habbaar moom yonent bi alayhi salaam yàgg naa eh, digle sax ñu liquider ko ndax kii sayyidatu kii nu mu tudd Euh, euh, Seydina Abu Hurayra dana ba'atha Rasulullah ci càllale bi ñu la waxoon sànq ma min mu ne euh, kii num tudd anna rasul mu ne yonent ma ba'atha Rasulullah ima Abu Hurayra mu ne yonent ma lay saar saam dafa digle dafa dafa dafa yónnee waaw dafa yónnee kan baasan ana fii dafa yónnee benn armée boo xam ne man maa ngi ci woon ci ñoom laa bokkoon waaw ñoom laa bokkoon léegi mu ne mu ne ñu mu ne ñu in zafirtum bi habbaar ibn al aswad wa bi naafi ibn abdi qays fa xarriquhuma binnaar mu ne leen euh, bu ngeen gisee ki ñu naan Habbaar ibn al bu ngeen ko ne bu ngeen ko tegee loxo Habbaar alhamdulillah ibn al ak ñi nga xam ak ki nga xamante ni mooy Naafi ibn Abd Qays ñaan ñoor boo leen leen jàppee fa harriquhuma na ngeen leen lakk bi naari ci safara mooy nangeen ngeen taal lakk leen ci biir sànni leen ci biir léegi bi yonent bi alei saatu salaam waxee loolu sayna Abu Hurayra nee na hatta idha kana al ca suba ga nag ba'atha ilayna mu yónnee ndaw mu dab ñu mu dab ñu fa qaala lanaa ndaw li nañu eh yonent mi alayhi salaatu salaam nee na inni kuntu amartukum bi tahriqi haadayni rajulayn in axadtumuuhuma thumma ra'aytu annahu laa yanbaghi li ahadin an yu'adhdhiba bin-naari illa Allah yonent mi alayhi salaatu salaam daal di yónnee ca suba ga ñu leen dabi ndaw bu leen dabi ne leen ne leen inni man kat kuntu amartukum bi tahriqi haadayni rajulayn man maa leen digaloon bi ngeen di génn kënee bu ngeen jàppee ñaar ñii di Habbaar ibn al Aswad ak Naafi' ibn Abd Qais bu ngeen leen nee nuus taal leen leen maa leen ko digaloon waaye gis naa ne loolu loolu bu leen ko def bu ngeen leen jàppee bu leen leen def noonu bu leen leen lakk ndax kat gis naa ne warul kenn kenn muy muy mbugal ci safara di lakkaate ku dul borom bi subhaanahu wa taala loolu moo tax euh, lool lool dañ koo tere ah. nit lu mu nekk nekk sa noon noon noon noon mooy amoo droit jàpp ko après nga daal di koy taal lakk ko déedéet yonent nee na innahu la yanbaghi li ahadin an yu'adhiba naar illa allah ndax kat warul ci kenn xatta man rasulullah sallallahu alayhi wa sallam may digg may may mbugal wala moom nit kooku di mbugal ci safara di lakk nit ku dul borom bi subhaanahu wa moom mi nga xam ne nee na gaa yi jahannama yaslawnaha fa bi'sal qaraar waaw yéeféer yi jahannama biir jahannama yaslawnaha fa la ñuy dugg wa bi'sa ak a ñaaw ak a bon alxaraaru séjour yoo yële ak sax goo gële nu fa war a sax ak nefa kook yàlla moo koy def kantaa jaam manu la def noonu lii <laughs> day bokk man nga ko dugal ci nasxul amri qabla fi'li lool ci fiqh mooy àtte boo xam ne yonent ma lay sar sam xam nga bi mu ko waxee looloo doon àtte bi bu ngeen leen jàppee taal leen leen c'était loolu c'était la législation léegi nag avant ñuy appliquer décret boobu loi boobu noonu ñu daal di koy abroger voilà le fait d'abroger une loi avant son application voilà loolu règle la bii bokk na ci mooy ne maa leen digaloon ngeen def li laata ñu koy def ñu daal di koy abrogé voilà ak bam ne toj leen nda yi tuur leen sàngara si te ngeen toj li nga xamante ne nii mooy genre yi ko defoon waaw ci récipients yi ngeen ko defoon ndab yi ngeen ko defoon tuur leen sàngara si ngeen toj ko ci xadiis Seydina Anas radiyallahu anhu nee na ñu daal di koy wax ne ko est ce que mënuñu ko raxas kii ko buñ ko tuure mu ne kon man ngeen a def lool kon mooy bi mu digalee ne toj leen loolu àtte bi la laatumu koy def mu daal di koy annuler voilà xisatu xabaar bi wenn loolu it dañ ko ciy jële kon mu ne gis maa leen waxoon ne bu ngeen ko jàppee ngeen daldi di koy kenn ci ñoom ñaar ñi moom xabaar ak naafe léegi nag loolu bu leen ko def ndax loolu gis naa ne laa yanbaghi warul li ahadin ñeel kenn an yu'adhiba muy mbugale bi naari ci safara illa allah ku dul buur yàlla subhaanahu wa ah, léegi nag léegi <laughs> ah, ah, bi nga xam ne nag ci la ci la kon fatxu Makka bi yonent bi alayhi salaatu waxee ne moom moom na ko boole ci ñi nga xamante ne nii moom la moom bu ngeen leen jàppee na ngeen leen faat même buñ làqatoo ci ginnaaw euh, euh, kii bi noonu tudd euh, daraay kaaba gi làqatu ci yéerey kaaba gi kii day nettali imaam al-Waaqidi bi sanadin da'if mu jaar ci yoonu Sa'id ibn Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im Sa'id daal di jële ci baayam di Muhammad ibn Jubayr ibn Mut'im Jubayr ibn Mut'im gisaguñu ko de waaw radiyallahu anhu an abihi mooy euh, Sa'id jële ci baayam di Muhammad an jaddihi moom mu jële ci ba moom mu jële ci maamu Sa'id di baayam moom Muhammad di Jubayr ibn Mut'im radiyallahu anhu ibn Adi Mut'im ibn Adi <laughs> moo yonent bi alayhi salaam moo fatoon yonent bi alayhi salaam ba mu jógee Taif ku yonent bi alayhi salaam nawoon la malgré que bokkoon na ci ñi leen doon gën a sonal waaye eh, ni mu defoon ca embargo ba taxaw ci ba bokk ci ñi ko dindi dimbali yonent bi alayhi salaam keroog ba mu jógee Taif waa Taif sonal ko yonent bi alayhi salaam moo tax gisoon nañ ci Sahih Imaamul Buxaari Badar waa Badar bañ leen jàppee prisonnier yonent bi aleyhi salaam ci kuffaaru Quraysh ni parmi eux ñoom Seydina Abbas ak ñoom ñoom ñoom ñoom ak ñoom Jubayr ibn Mut'im nii bokkoon na ci ñi ñëwoon muus daal di koy jàpp waaw léegi eh, eh, yonent bi aleyhi salaam doon wax naan law kaana Jubayr ibn Mut'im hayyan mu naan Jubayr ibn Mut'im de non al Mut'im law kaana al Mut'im ibn Adi hayyan ndax Jubayr moo doon doom ji Mut'im ci paawu Quraysh yi la bokkoon Mut'im ibn Adi moo ko fatoon ba mu jógee eh, Taayif waa Taayif dàq ko xaañ ko ñépp rejeté ko ba jinne yi nangul ko waaw nafarum minal jinni boobu la dajawoon moom ñu daal di gëm waaw mu ñëw di dugg Makka mais <laughs> fii fi li jóge léegi te ñoo ko doon sonal fan yi mais mu dem si Jubayrum na Mut'im daal di koy fat yeneen tubaab lay saa saa nag ne non maanaam jublu non maanaam jublu Mut'im ibn Adi al Mut'im ibn Adi mu ne bu al Mut'im ibn Adi doon dund de mu ñëw ñaan na njekk ci ñu ñu nëx ñu nëb ñi ak nat naa mooy prisonniers yi nga xam ne dañu ñu ngi xeeñ ak kufru pas xeeñ ñi boo leen tiimee ñuy xeeñ mais lu salte li nga xam ne mooy bokkaale yàlla gi nekk ci ñoom yonent bi alayhi salaam sax day sentir xeet googu gu salte googu waaw akbar nga xam ne ko nit ñëpp nit ñëpp yamuñu ndax li tax nat naa loolu it day junj loolu que ne monde monde parallèle boobu euh, façon xayal boobu noonu monde virtuel boobu nga xam ne virtuel la mais c'est une réalité ndax ñeneen ñi toog ñoom gaa yi xeeñuñ leen ndax seen kufru mais yonent mi alayhi salaatu salaam nee na gaa yi natt naa lañu daan natin moo loo xam day xesew bu doon Jubayr al-Mut'im ibn Adi mu ngi doon dund ñëw ñaan ma njekk ci ñii de kononte kon ma bàyyi koog ñoom ne leen léegi libeere naa leen malgré li doon yéefar yëpp ndax moom dafa dee avant ghazwatu Badr léegi nag euh, kii Jubayr mii nag Jubayr mii doomam la foog nañ ko gis àggaguñ ci ay mbiram moom Seydina Jubayr ibn Mut'im ibn mu ne waaye na xadis bii nii gis nga dafa wérul wérul ndax imaam al-Waaqidi rahmatullah moo ko nettali eh, mu ne eh, moom Jubayr ibn Mut'im mu ne damaa mas a toog eh, xam nga Jubayr ibn Mut'im bon xam naa nañ ko gis ci maslamatul fath yi nañ ko gis insha allah mu ne damaa mas toog mooy ci ñuy tuub ci fatxu Makka mu ne dama mas a toog ci yonent bi alayhi salaatu bi mu jógee Ji'irraana looyu Ji'irraana loolu dinañ ko gis Ji'irraana umratul Ji'irraana ak Ji'irraana ndax ak ay foofu la dajale woon màng mi ak ngay Taayif muy Ji'irraana Ji'irraana lenn bërëb la bu nekk ci biti Makka noonu léegi Euh, mu ne damaa mas sa nekk yonentu Yàlla saa saa muy toogoon foofule mun soro fekk mu ngi jóge woon Ji'irraana léegi après dafa dafa umra jóge Ji'irraana ñëw umra fattala Habbaar nee bi mu toogee noonu bi ñu toogee rek Habbaar daal di feeñ agsi ibnul Aswad min baabi Rasuulillah ci buntu bi fi yonentu Yàlla saa saa mu nekkoon ci buntu bi mu agsi foofule ci Makka fa qaalu jullit ñi ne yaa yaa rasulallah Habbaar ibn al-Aswad eh, yonent ma lay sa Habbaar ibn al-Aswad mi nga ne woon nañu ko faate ngi agsi na qaala yonent ma lay saab saab ne qad ra'aytuhu eh, ne leen gis naa ko gis naa ko fa araada rajulun min al an yaquuma ilayhi fa ashaara an-nabiyyu sallallahu alayhi wa an yajlis am benn waay bu nar a jóg biñ ko gisee comme que moo leen waxoon looloo doon digal li <laughs> waaw nañ ko faat ñu gis ko comme que gis nañ yonent bi alayhi salaatu salaam moom fi mu toog la waay di agsi léegi mooy ñu renouveler kii bi ngir wax ko ne il est bien là le gars yonent bi alayhi salaam ne gis naa ko rek benn waay tëb bëgg a jëm ci moom daal di koy faat ci saa sa yonent bi alayhi salaatu salaam def ko signe daal di koy junj ne ko toogal toogal bu ko laal toogal léegi nag fa waqafa Habbaar ñépp a ngi toog Habbaar taxaw. waa ja moom naroon na jóg daal di koy defal bagage ci saase moom yónni ko laaxira léegi yonent mi alei satu def ko siiñ na ko toogal ani jëlis fa qaala Habbaar nag Habbaar ne ne assalaamu alayka ya nabiy allah sallallahu alayhi wa sallam ashhadu an laa ilaha illa allah wa anna muhammadan rasulullah wa qad harabtu minka fil bilaadi wa aradtu llixaaqa bil aajami thumma dhakartu aaidataka wa silataka wa safhaka amman jahila alayka wa kunna ya nabiy allahi ahla shirkin sallallahu alayhi wa sallam fahadaana allahu bik wa anqadana min alhalaka fasfah an jahli wa amma kaana yablughuka yablughuka anni fa inni muqirrun bi suu'i fi'li muta'arrifun bi dhanbi waaw léegi xabaar bi mu taxawee noonu ah mooy dafa tuub illa man taaba waaw wa amana wa amila salihan thumma tada allahu xabaar ñëw bi yonent bi alei satu ne waa toogal an ijlis toogal bu ko def dara xabaar nuyoo ne assalaamu alayka ya nabiyallah yàlla jàmm ju sax dëkk ci yow ànd ak yow yow yonent bi alayhi salaam boroom bi nga xam ne mooy joxe jàmm di al di jàmm yal na yàgg a nekk ak yow yal na bu mu deñ di nekk ak yow yal na jàmm nekk ci sa kaw yow alayhi salaatu wassalaam man nag maa ngi seede ne amul benn buur bu ñu war a jaamu ci dëgg këne tamit yow seydinaa muhammad sallallahu alayhi wasallam daw yàlla nga mu ne ko nag damaa dawoon yow laa doon daw dëkk yi jaar naa fu ne di daw waaw ngir rëcc la demoon naa sax bu bëgg a dem ci aajim yi loolu mooy romain yi lay wax aajim yi bu ñu leen di wax romain yi wala waa Faris yooyu ñi nga xam ne du ñu làkk arab pare naa sax ngir dem ci ñoom waaye après ma daldi bi ma dawee fii ci daw dama jëloon décision ne soit damay dem damay dem Rome mooy damay dem euh, Cham fi nga xam ne su la tutelle de l'empire romain la ñoom ñoo ko moom wala rek ma dem al Furs bilaadul Furs muy Faris waaw waaye après daal ma xalaat fàttale ko sa sa bon sa jo sa sa jokk mbokk gu rëy gi nga man sa ni nga mën baale di di jéllale di jéggale tey jéggale ci képp koo xam ne dafa laa tooñ réere la ndax réere gu ko dugg tax mu wax la lum la waxul lum waru la wax wala mu def la lum la waru la def ma fàttale ko yooyu yépp looloo tax ma ñëwal te ñun nag wa kunna ya nabiyallahi ahla shirkin ñun nag ah boroom shirk lañ woon de ay mushriku nañ loon de boroom nit lañ ñoo xam ne lañ doon bokkaale lañ ñoon de fa hadaana allahu bik buur yàlla daal di ñuy gindi jaarale ko ci yow allahu akbar wa anqadana min al hulka mu dal di ñuy seppi daal di ñuy sauver ci alkade gi nga xam ne ci lañu newoon ndax ku newul ci lislaam wallahi walaw kunta akbarul milliardaire milliardaire yow yow moom <laughs> anta fii hulka yow yaa ngi ci alkande même bu dee yaay le plus grand milliardaire fekk yow nangu woo wommatu ngir sa borom xamal ne yow gis nga solo lépp li buur yàlla naan sa nastadrijuhum min haythu na moom wa umli lahum inna kaydi matin loolu moo la dal ñii dama leen di jay lii ma leen di jox ñuy gën a am santé gin ma weddi di gën a am santé di gën a am am-am di gën a am koom-koom seen économie di gën a dox sama borom ne man maa leen di jay min haythu la ya'lamun di leen defal ñu nekk ci yooyu rek mu daal di leen ëf këf seen xel yi ba dootuñ ma xalaat toog sax di xalaat seen situation que ne jaaduwul ngir ñu delluwaat ci seen borom doom du ñu ko am maa leen di jay nag ci loolu wa umli lahum ma leen di xaar nag di leen ndànku ah, waaw jarul yàkkamti de toute façon wiiri wiiri ñun jaari ndaar inna rabbaka la bil mirsad ah, waaw dinañu fa jaar si inna kay diin ak matin gis nga sama pexe <laughs> ak dëgg kenn du rëcc gaa yi kenn du rëcc waaw moo tax mun ne ko ñun dañoo nekkoon ahlu shirk buur yàlla daal du ñuy ci alkade gi ne woon fasfax an jahli kon nag yonent ma lay saa saa maa ngi lay ñaan nga jéggal te jéllale sama ñàkk xam sama réer ga ma newoon ba taxoon li ma def lépp te def ko tamit sa doom ak jullit ñi ah ma lay ñaan nag nga jéggal ma loolee wa amma kaana yablaw yablawuka anni ak lépp loo xam ne jote nga ko ci man ma ko doon def du du lu may niye de du lu may niye fa inni muqirrun bi su'i fi'li li li nga dégg yépp ci lu yées lu dal julli ni ci ay mbontee ki lool man maa ko def man maa ko def man maa ko def fa inni man muqirrun bi su'i fi'li maa ngi maa ngi maa ngi reconnaître bi suu'i fi'li ci ñaawuk sama jëf mu'tarifun bi bii di reconnaître sama bàkkaar yooyu ma def waaw buur yàlla de lii la soxla lu waay def lu mu rëy rëy rëy ñëwal rek yow nangu la ñëw ci buntam rek nga tuub si loolu kese la loolu la Habbaar def ba mu defee loolu lan la yonent bi alayhi salaatu salaam fa qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa faqad afawtu anka wa qad axsana allahu ilayka xaytu hadaaka ila islaam wal islaamu yajubbu maa qabla waaw léegi eh, yonent mi alei saatu salaam ne ko jéggal naa la te naa waaw li nga jot a def li nga doon def bis ni tey fàtte naa ko te dootoo ma xool gis ma walla ma gis la ngay gis sama xar kanam wala sama jëflanteeg yow lu may lu lay fàttali la ne rew defoon nga ma lii loolu waaw wa qad ahsana buur yàlla rafetal na ci yow habbaar haythu hadaaka ila islaam islaam bam la gindee indi la jubal la ci lislaam te nag yëgal yow habbaar li nga fi wax yëpp reconnaître ko ci say ñaawteef yoo def wal islaamu te lislaam ya jubbu day màbb maa qablahu li nga xamante ne nii moo ko jiitu mooy li nekk li nga joroon a def avant ngay tuub loolu lee boo tuubee page vierge ngay am waaw page vierge feuille blanche li lu loolu lépp lay waxuma la effacer mais da koy xotti teg fële utal la page bu bees ndax lu ñu effacer bu dee ki koy effacer manul gom ba baaxut diñ ci gis trace yi waaye l'islam boo ci duggee wala nga tuub nekk jullit dafi bàkkaar tuub day mel ni masoo ko woon a def boo dëggoo moom nag Habbaar euh, radiyallahu anhu bi nga xam ne ci la tuub léegi nag après noonu mu jóge fële daal di ñëw Medina mais nag nit ñi am na ñenn ñoo xam ne dañ ko doon gise lool ba léegi lañ ko doon jàppal bon xabaar moom sincèrement saway yi tuub na mais léegi gars yi di ko ŋàññ quoi fu jaaree fenn ñaan ko yow li nga def ak li nga léew li nga defoon ak lii di ko rappeler tout le temps ah, ñëw wax ko yonent bi alayhi salaatu wa salaam euh, ne Euh, comme ni loolu euh, euh, Zubayr ibn Bakkar moom moo ko nettali biñ doon wax sànko imaam al-Waaqidi la woon bi sanadin sanadam fiihi maqaal voilà fiihi fiihi maqaal moom nag Euh, euh, euh, moom nu mu léegi nag nu mu demee gars di ko bu dajee ñenn ñi ñu koy fàttali yow li nga def tam yow yow yow yu yaa bon lii lii defoon nga léegi nag yonent mi aleyhi salaatu salaam ñu ñëw wax ko ñu ñëw wax ko waaw ah am na sax riwaaye bu ne moom moom ci boppam xabaar moo ñu wax ko yonent mi aleyhi salaatu salaam mooy riwaaye Seydina Zubayr ibn Bakkar sa dakara daalika li rasulillah sallallahu alayhi mu ñëw ne leen tamit ah man de mbir mu metti na ci man de ndax daanaka fu ma jaar rek am minimum ñu may wax naan ma lii nga defoon ak yow mi nga yéeseeg yu mel nii lii yëg lii yeneen tamit saabsaab ne ko ku la waxati lu mel noonu rek wax leen lu mel noonu ñoom it ñi lay wax lool wax leen ñoom it lañ doon def laata ñuy tuub waaw eh, léegi nag. <laughs> ku ko waxati lool rek mu ne mais yow it sàngam ak sàngam doon nga ko def ah, nàngam ak nàngam doon nga ko def avant ngay tuub non bu ko defee nag léegi nag gaa yi fantahu fantahu anhu léegi nag ñu daal koy bàyyi kenn waxatu ko dara waaw kenn waxatu ko dara léegi euh, moom kon Seydina Habbar ibn al-Aswad Eh, radiyallahu taala anhu noonu la def nekk fi nga xamante ne ni mooy madinatul munawwara ala saakinihi afdalu salaatu wassalaam kàntaakañ la génn àddina nag loolu laa gisul ñi def tarjamaam daal di koy tudd en tout cas dund na ba jamonoy Seydina Omar ibn al minimum ndax am na benn nettale boo xam ne imaam al-Buxaari yi soloo na ko ci taarixam mu jaar ci yoonu Muusa ibn Uqba muy xadis bu weraan Naafi' an Sulaymaan ibn Yasaar an Habbaar ibn al-Aswad sauf que mu jële ci Sulaymaan ki imaam al-Buxaari ci yoonu Muusa ibn Uqba min rijaal as-saxiix as-saxiix muy imaam Muusa ibn Uqba min xam fii ci ci ta ci ci siira an Naafi' an Sulaymaan ibn Yasaar mu jële ci Naafi mu jële ci ibn Yasaar an Abbaar ibn al mu jële ci Abbaar ibn al-Aswad naka noonu ah, xadiis mu ngi ci Muwatta imaamu Maalik ibn ibn Anas waaw imaamu daaril hijrati kenn dafa faatahul xaj da doon aji aji raw ko nag waaw dafa ñëw aj gi jeex Seydina Omar na ko tuf bil bayti wa bayna Safa wal Marwa waaw ah comme que ñëw nga aj gi jeex na ah, demal nga nga nga tuf bil bayti nga wër Kaaba gi ak diggante nga def Safa ak Marwa loolu mooy la loolu mooy umra comme que ñëw nga moom aj gi moom finir na moom léegi nag comme que dangaa ñëw kii ah, def ko defal umra rek de toute façon aj moom man lu toll ndaal Arafat ga moom weesu na moom yooyu yëpp weesu na moo tax moom minimum daal ba ci Seydina Umar ibn al-Khattab mu ngi doon dund moom Seydina Habbar ibn al-Aswad radiyallahu ta'ala wa ardaahu wa anna wa ja'ala a'aliyal firdawsi maskanahu wa ma'waa kon xam naa tey insha allah dañuy yem nii kon gis nañu Seydina Habbaar tey ibnul Aswad ginnaaw bi ñu gisee Abdullah ibn Sarh ibn Sa'd ibn Abi ak ki nga xamante ne nii mooy Abdul Uzza wala Abdullah ibn Xatal ak ki nga xam ne mooy fartana wala qarina wala umm saad wala arnab mawlaati bani ibni xatal gis nañ seydina ahbaar ibn al-aswadi taala anhu wa ardaah kon nag ci jataay bii di ñëw ñu daldi àggale kan lañuy gis ci jataay bii di ñëw ñan ñoo desoon ñan ñoo desoon al-Huwayrith ibn Nuqayd ak kan ak ki nga xam ne mooy Miqyas ibn Subaba ak kan Ikrima ibn Abi Jahl ak kan Ka'b ibn Zuhayr ak kan Wahshi ibn Harb ak kan Al-Harith ibn Talatil wala Tulatil ak kan Hind bint Utba insha allahu taala ci yi di ñëw ñu daldi gis ñoo ñële xam naa nag bii di ñëw dañuy jël alxuwayris dañuy jëkke amaana mu bañ a demee nii ma fàtte ñan laa waxoon alxuwayris ak al xaaris ibnu tulatil wala tulatil ak Wahshi moom ñu wax ko lu gën a gaaw ak hind ak hind